sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa arda moom ñu doon wax àddina bii gis nga yi fi ne te nit ki di yi fi ne ak nit ki benn bu dee lu mu nekk lu xaram te loolu képp ku ko dëkkee nga la ngay làmboog moom la la cay fekk du wax la la ko nga ne ma waaw ma ne kon jàppal mu am yeneen yoo xam ne dafa lënt képp ku ci ne te bokkoo ci ñi ko yàlla xamal ba nga tàbbi ci nga xam ne ñoo lënd la la cay fekk du wax na la ko nga ne ma waa uskay loolu da wax na ko mu la ma du wax na la tamit kene yi nga xam ne sax dañoo dagan waaye nit ki nekki ngir puukarewu di leen dajale ngir puukarewu ci wàllu moomeel am amu àddina loolu du wax na la la cay fekk nga ne uskay waaw wax na ma ko de mu ne ba léegi sax li dagan jël ko di ci ëppalante du loolu it wax na la lan moo la ciy fekk ëllëg nga ne waaw ma ne nag mane la déglu nag mu continuer waaw mu ne ax axduhu ba léegi ci lu dagan lool la ne wax na la bi nga xam ne da koy dajale ngir di puukare wënte beneen bi di ko da di di dajale ngir ëppalante ku gaay naan maa ëppale diw wallaay li ma yor ci BM kenn yor ko tey way Tesla yi ma ci yor tey way kër yi bu ma ci yor <laughs> kenn duma seen moroom cay way yii jët privé yu ma waaw waaw yii bali bali yu bari yooyu nag waxuñ ne am ko baaxul gisoo lim na wax dane am ko ngir di puukarewu tafaaxuran ak takaasuran ak di ëppalante ku nekk di jaay ne ku teg ma tegaat waaw buy dóor duplex may dóor duplex ngeen nekk ci noonu rek waaw loolu la ne ne loolu moom xaab la moom da ëppalewante ëllëg ay mbugal la lay indi léegi nag muy continuer ba léegi ci lu xalaal yi mu ne axdu xalaaliha kantaa jël wa axdu jël li nga xam ne mooy lu dagan li li shahwatin ngir bànneex ngir daal bon da bànneexu ci yëf yi xisaab loolu nag dina la jëral ak xisaab waaw xadan ëllëg wa habsun ak téye la fañ lay pe fañ lay attee foog ñu téye la laaj la quand ana nga ko reesale woon quand même la tartaabu bu leen sikki sàkk ci lii ma leen wax man Bamba radiyallahu anhu nga ne kon de yi mu ne la waa lii lépp xam nga leen la lii nii mu wax nga ne mais attends man yeneen yi sax di puukare woog di ëppalanteeg waaw ma ne waaw yooyu déggoo lim yooyu dane la ay xisaab yu tarak ay mbugal waaye fii waxula mbugal de mooy li nga xam ne dafa dagan nga koy ut ngir bànneexu ci ndax borom bi bul fàtte ba léegi suuratul a'raf xul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man xarama ana kan mooy xaraamal ziinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati min ar-rizq qul huwa hiya lilladina amanu fi lxayaati dunya yow ah hiya huwa lilladina amanu fi lxayaati dunya waaw ngir ñoom la mu ne qul yow yonent bi aleyhi salaatu salaam waxal man anakan xarama mooy mooy jéem nekk di xaraamal ziinatallah taar-taaru yàlla bi nga xam ne allati bi nga xam ne axraja la génn li ibaadihi ngir jaamam yi wa tayyibaati ak yu teey yi nga xam ne moom la ñuy dundee ka lekk ko sol minar rizq ci wérsëg gi ma leen di dottil qul waxal hiya lilladina amanu fil xayaati dunya lii ma fi yépp man borom bi tàggatul ma defuma ko fi lu dul ngir ñi nga xam ne ñoo ma gëm ci dund gu jege gii waaye nag xaalisatan yawmal qiyaama yawmal qiyaam moom day sell dong ngir ñoom dong tamit ay xéewal yañ fay am waaw naka noonee nufassilu kadhalika nufassilul aayaati li qawmin ya'lamuun naka noonee la borom bi di taqalee li nga xam ne laayaam yi ngir nit ña nga xam ne ñoom xam nañu waaw kon borom bi lii nii nag mooy kenn bu dee yu dagan yi kenn waxu la lekk ci loo ñoo xam ne dañ koo bëgg ah loolu dafa xaraam déedéet moo tax sëriñ bi waxu la dafa xaram dane la waaye dina la jural ñu xisaab la ñu ñu kii la ëllëg bo mooy mooy jàpp li nga xamante ne mooy li shahwatin loolu xisaab la dinañ la ci xisaab waaw ma ne ne la xaaramal ma wax la wax jii fan la tegu mooy xadiis bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaam waa ashaabu sunan yi am nañu ko solo yonent bi sallallahu mooy euh, bañ doon def tarjama saxaaba yi <laughs> am na tax saxaaba buñ doon wax Abul Haytham ibn Tayyihan radiyallahu taala anhu <laughs> Abul Haytham ibn Tayyihan radiyallahu anhu euh, yaataloon nañ fa lii mais mënuñu fa yaatal lii fii même ci suuratu bi ñuy gis euh, thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im foofule Euh, daldi woon nañuy euh, gis lii nii waaye euh, nañ waxtu tuuti mooy yonent bi alayhi salaam dafa mës a génn këram benn bés laata moom Seydina Omar radiyallahu anhu moo génn wala Seydina Abu Bakar am na daal ku ci génn ci ñoom ñaar ñaari saxaaba yoo yéele al umaraan al shaykhaan radiyallahu ta'ala anhuma bi mu génnee gis morom bi mu ne ko waaye lu la génne mu ne ko ah man de xiifa ma génne fi ñu toogee noonu ak as as biir yonent ma lay saa saam agsi laaj leen ne leen yéen lu leen génne ah ñoom ñu ne ko ñun di xiifa ñu génne mu wat ci yàlla ne man itam xiifa ma génne waa gis nga <laughs> ñun ñi nga xam ne suñu frigo yi mu ngi fees dell aw minimum am na lu ñu lekk lu ne ci biir lu ñu denc ay jën ay ndawal ah ñii ay boisson ñii ay poti mayonnaise ak lu ne lu ne pomme de terre yi ne fee carottes yi saaku saaku soble yi teewul ñoo dàq kaas kaay leen ma kaas ma ne benn ci yooyu yonent ma lay saar saam amu ko moo tax mu génn waaw léegi nag mu ne nañ leen dem fële benn garab benn kër ñu biñ demee ci lañ doon nuyu di nuyoo biñ agsee yonent bi aleyhi salaatu salaam ne assalaamu aleykum wa rahmatullah mu daal di nuyoo waaye ndaw sa ndeke eh, boroom kër ga newu fa woon soxnaa ma fa ne woon mu dégg ne xam ne kii kàddu baatu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ndaw si ne tekk di xaar tontuwul de yonent bi alayhi salaatu salaam ne waat assalaamu aleykum wa rahmatullah def ko ba ñetti yoon moom noonu la woon bu waxee ñetti yoon eh, nit ki kiiwul day dem yoonam léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lay dem ci ñetteel bi rek ndaw si bu ñëw rek daw tontu ne wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa yonent bi alayhi salaatu salaam ne damaa foo woon ne kenn newu fi mu ne ko maa ngi fa woon sax waaye damaa xam ne sa nuyu di ñu ñaanal jàmm naan yal na jàmm yal na borom bi nga xam ne mooy jàmm moo moom jàmm te ku jàmm te mooy ki mucc ci bépp ay te ku am ku mucc moo la muccal yal na jàmmam nekk ci kaw waa ci yéen ñaan googu laa doon bañ mu dakk moo tax ma noppi tontuwuma la ngir nga répété waat ko répété waat ko laa ñii ñoo xamoon wallahi humu saxaaba ñii ñoo ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yar te ko mu yar doy na allahu akbar waaw léegi yonent bi alei satu salaam laaj ko boroom këram mu ne ko daa uti ndox loolu ñu ciy jànge ne waaw nekk góor nekk ci kër yow sa yoon newu ci liggéeyu kër gi sa yoon nekk ci say ordinateur say tablette lépp dañ la koy indil loolu du bokk yow de toute façon royoo yonent bi alei satu salaam waaw Patrick sax royoo ko <laughs> waaw <laughs> mooy nasaraan bi gëmul dara sax royoo ko moom yow moom xaw ma fan nga jóge waaw xanaa kay sa bakkan ngay topp waaw loo wax jottali ma jimboo bi sax nga gis mu mer waaye yoo may wooyu ma fii ma ñëw amoo dara loo may wax ay jottali ma jimboo bi da nga ko lu jëlal sa bopp te am bi gis nga ne loxoom daa jàpp ndax li muy def di la defaral ay bolet yoo war a dugal sa déq gi sa waay sa biir bi sa koll bi mais loxoom takk na ba lu jóg mu woola nga ñëw gëdd ko non waaye waaye maa ngi jàpp nekk ci ay affaire nga ñu wom ma foog na lu ne nga ma soble bi quoi non mais mais mais day indi waaru quoi kooku kooku muy ba pare nag mu yaakaar ne mu ngi wax lu am solo mu ngi ci dara kooku newoo ci tus lasta ala shay'in wallah newoo ci dara sa bakkan ah moom moo la wobal rëy waaw gis nga kii ndaw see nekk këram boroom këram dem uti ndox rooti mooy dem ca teen ba rooti waaw bu doon tay dem ca bornu fontaine fa ñuy uta ndox dem rooti ndaw si nekk ci biir waaw Allahu akbar moo tax yonent bi saa saam nag moo leen ko jàngal ndax loolu lañ gis muy def sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi saa saam da doon nekk ci liggéeyu waa këram di leen jàppale ci biir kër gi ci ñuy def waaye bu ñu noddee julli jot xamatu leen ñoom itam xamatuñ ko waaw mooy borom bi tabaaraka wa taala la ñuy dégmal wallahu taala alam bii di ñëw ñu àggale insha